suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu ne yaa ayyuha alladina aamanu inna kathiiran min al-ahbaari war-ruhbaani la ya'kuluuna amwaala an-naasi bil-baatil wa yasudduuna an sabiilillah walladina yaknizuuna aldahaba walfiddata wala yunfiquunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adaabin aliim boo fàttale ko aaya yii de gisoon nañu leen ana fan lañ ko gisoon yaakaar naa ne fàtte woo ko aaya yii de gisoon nañ ko boo fàttale ko bu baax gisoon nañ leen mooy bi nga xamante ne nii ci lañu doon gis la nga xam ne moo xewoon sayyid diggante sayyidina Muawiya wala sayyidina Abu Dharr ak sayyidina Muawiya ibn abi Sufyaan radiyallahu taala anil jamii bi nga xamante ne nii ca la sayyidina Muawiya ak sayyidina wala sayyidina Abu Dar ak sayyidina Muawiya ibn abi Sufyaan radiyallahu anhum doon wuute ci aaya bi ndax sayyidina Abu Dar comme ni xadiis bi newee ci saxiixu al imaamu al buxaari raxmatullaahi alayhi muy Zayd ibn Wahb raxmatullaahi alayhi mu man dama romb ki nga xam ne mooy abu abu dar te loolu ana kañ lañ ko gisoon ñu nga ko gisoon bi nga xam ne ci lañuy gis tarjama sayyidina Usmaan ibn Affaan al-Mu'taa alayhi ridwaanul mannaan ci lañu ko gise woon muy nettali boobale nga xamante ne nii sayyidina abu hurayra <clears throat> sayyidina abu dhar radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne ci la nekk fi nga xam ne mooy rabada <clears throat> muy foofu nga xam ne fala ne newoon moom mujj gi moom sayyidina abu dhar radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne foofu la newoon ba moom lañ la doon wax ne kàccikat yi naan sayyidina uthman ibn affan alayhi ridwaanul mannaan moo ko exilé naan bokk na ci yi mu def ma ne la loolu xam nga ne kàcc ginu nu ko rëy ndax demal ci fi nga xam ne mooy saxiixu al imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi moom nga xam ne bi mu soloowe xadiis boobu moom ta taalibe bi mu ne man dama dem fekk abu dar fi nga xam ne mooy rabada ma ne ko waayew abu dar ana looy def fii lan moo tax nga nekk fii wéet fi yow kese mu ne ko man dem ak Muawiya dama amoon ak moom wax dañoo amoon ak xëccoo ak wuute ci aaya bi nga xam ne mooy wax yaa ayyuhal ladina aamanu wa inna kathiran min ar-ruhbani min al-ahbaari war-ruhbaan la ya'kuluuna amwaala an-naasi bil-baatil wa yasudduuna an sabiilillah walladina yaknizuuna adh-dhahaba wal-fiddata wa laa yunfiquunahaa fi sabiilillah fabashirhum bi'adaabin aliim léegi nag aaya boobu laa wute woon ak moom muy si nga xam ne Muawiya fekk moom moo juut moo jiite Shaam ndax Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu comme ni ñu ko gise woon bi nga xam ne ci la Yazid di magam génn àddina moom Muawiya ci la ko Sayyidina Umar ibn alxataabi radiallahu taala anhu wa ardaahu daal di def mu jiite foofale comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon bi mu koy jaale abu sufyaan bi nga xam ne ci la sayidunaa yazid radiyallahu anhu génne àddina moom mu daal koy jaale moom sayidunaa omar ci xilaafaam abu sufyaan mu ne ko anakan nga fa mu ne ko muawiya laa fa mooy sa mooy doomam a génn àddina moom Abu Sufyaan Seydina Omar di ko jaale mu ne ko waa ginnaawam koo fa bàyyi mu ne ko sa sa sa doomit laa fa tegaat mooy frère am di Abu Sufyaan muy mooy muy Muawiya moom laa fa teg mu jiite Sham Abu Sufyaan ne ko waqad laqad ahsanta yaa amiiral mu'miniin wallaahi rafetal nga yow amiirul mu'miniin radiyallahu ta'ala anil jamii' kon Seydina Zayd ibn Wahb mu ne man nag ba ma laajee Abu Hurayra Abu Dar radiyallahu anhu ne ko looy def fii Rabada yow nga nekk fi moom yow kese mu ne seekat ba ma amee damaa amoon ak problème ak ki nga xam ne mooy Abu Muawiya mi jiite woon Sham ta falaa ne woon léegi nag mu ñëwee nag mu yëgal ko Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanul mannaan yashkuuni mu may jàmbat ci li ma ne li ma wuteeg moom nee na sayyidina Usmaan bind ma ne ma ñëwal bi ma ñëwee nag nee na bi may ñëw ma Madina nit ñee ngi mel ni biñ déggee ne maa ngi ñëw mu ngi mel ni masuñu maa gis masuñu maa gis fenn masuñu dégg Abu Dar masuñu maa gis gaa yi génn fees dell di ma gatandu nee na ma ñëw bi ma ñëwee Seydina Usmaan radiyallahu daal di may accueillir ma ñëw bi ma toogee mu daal di may laaj nu mu demee ma daal di koy wax mooy kontantewul ci li ko gouverneur wax ne rek Muawiya wax na ay wokkoon nag mbir mi nii la déedéet dafa laaj sayyidina Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu nee na ma wax ko ni mu demee mu ne ma léegi dandul foo xam ne doo sori bu ndax bu ma la soxlaa ma man laa gis waaw mooy mooy dane ko in shi'ta mooy dandul fu soriwul bu la neexee ah, yaay seet Abu Dhar bu la neexee bul dewati Sham parce problème rek lay indi mooy da ngeen di xëccoo foofu léegi nag xoolal fu la neex nga nekk foofu mais nag bul sori Medina ndax bu ma la soxlaa ma daal di lay gis bu la neexee mooy ci machi Abu Dhar rek la ko teg. wala wax moom laa la waxoon ne kàcc yi nga xam ne ñoo naan moo ko forcé exilé ko foofale daal di koy dóorlu loolu waxi kaddaab dëgg ngoongu te xadiis bi ma lay wax mu ngi ci saxiixu imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi comme ni ñu ko gise woon kon aaya bii nii <coughs> moom la woon mooy aaya boobu kon tuddoon nañ ko jamono joojale léegi nag kon suñu boroom ana la aaya bi di wax aaya bi ne na yaa ayyuhalladhina amanu e <clears throat> yéen ñi nga xam ne yéen a gëm boroom bi subhaanahu wa ta'ala te dëggal yëg leen ne inna kathiran min al gaa ñu bari ñu ëpp ci fóore yi mooy ci boroom xam-xam yi yu yahuud yi ñoom ñii ñoom ñii war ruhbaani ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci monastère naan ci yu chrétiens yi naan dañoo dogu di jaamu seen boroom subhaanahu wa ta'ala kese mu ne yëg leen ne gis nga ñi ëpp ci ñoom la yàquluuna wat naa ne aji lekkaakoon la dañuy lekk lañuy ndóof amwaala naasi li nga xamante ne ni mooy alalu nit ñi bil baatili ci caaxaan loolu moom simple na axbaar yi fii lañuy ñëw mooy gëmuñu dara façon rabien yooyu te lool nag gis nga mbir mi mooy li Seydina Abu Zar doon wax ndax Seydina Abu Zar dana Seydina Muawiya lii nii dafa wàcc ci waa ahlul kitaab ak ñun Seydina Muawiya ne ko moom déedéet ci waa ahlul kitaab kese la lool moo doon wuute bi waaye gis nañ ne li nga xam ne al aswab li ginoon a jóg ci wax yooyu mooy li dana Abu Zar wax mooy ne aaya bi dañoo concerné ñun ak waa kitaab ñoom lay wax waaye al ibratu bi umumil lafzi la bi xusuusi sabab mooy li ñuy bàyyi xel nekkul rek li nga xam ne jamono lam doon wax jamono jam doon wax ba mu wàccee waaye mooy dafay général lépp loo xamante ne nii nit ñoo xam ne nii lañu mel na leen leer na ñu ngi ci biir moo tax mu ne waa mooy baar yi kon leer na gaa yi nga xam ne dañoo am xam-xam te bëgg am alal ci seen xam-xam yi nga xamante ni fonds de commerce lañu ko def ñooñu nag jaral na leen nag ñuy daganal gaa yi yoo xam ne yu suñu boroom xaraamal la di leen xaraamal yoo xam ne suñu boroom moo ko daganal parce que rek ñii moom daal ça dépend ci ñi ñuy waxal ban auditeur lañu am ak tamit li nga xam ne moom lañuy yaakaar ci seen poche yi mooy yooyu noonu loolu tax kese wax tax ñuy wax. te wallaahi ku xool yoo xam ne bari na ay gàmmukat yoo xamante ne nii noonu la ñu mel mooy ne gis nga li leen yitteel mooy li poche yi gars yi ñuy joxe ci tànt bee leen yitteel de mooy nu mu gën a extraordinaire kese lañ koy waxee. waaye yooyu yëpp daanaka yow boo xawee taxaw sax mbir mi day xaw a flagrant ba ku seetlu tuuti xam ne gars yi ils ne loolu nag mooy dafa am ba léegi. inna kathiran min na ahbar bari na ci ñi nga xam ne ay fóore lañu ñoo xam ne xam nañu ñoom xam nañu de mooy du ñoo xam ne ay dul ay juhaal lañu ñoo gën na am xam-xam waaye seen xam-xam bi fond de commerce lañu ko def ñoom léegi toog di jàngale nii moom talatuñ ko parce que loolu saan doon rien ay waay waay jàngale def ci internet fan waaye yow ma ne loolu mu nga xam ne mën naa koo jaay nga naan am ci lu ne loolu moom sawaay man yooyu defuma ko ah nga gis gars yu bari looloo tax du ñu nangu yenn yi di ko def en public parce que dañ naan mbir mi daal moom ab fond de commerce la ko def ku soxla daal nañ ma invité ci conférence ma wax leen li nga xam ne moom laay laaj wax leen yi nga xam ne moom laa soxla yow nag mooy nga jàpp ko noonu ba mujj gars yi nga xam ne farata la ñu xam ko sax nga leen koo xam parce yow il faut daal mbir yi nga def ko fonds de commerce boo demee mbir yi day dem boo ko tàmmee ba mbir yi daanaka dootoo defati dara ngir yàlla waaw loolu nag mooy loolu nag lu graaw la bu àggee foofu sinon ki nga xam ne nag day jàngale yorub daara kooku nga xam ne amul leneen lu muy def wala ki nga xam ne day jàngale te yéen a téye mu daal di mën a liggéey nga xam ne waa ji moom façon yéen dafa dagg lépp ngir di leen xamal ngir di leen jàngal mais dafa war a dund escrobo kooku du rëboo kopp du rëboo dafa war a dund mooy ne léegi nag leen ngeen di man ngeen may ko ay heure yoo xam ne moom fokk muy toppatoo boppam di uti lu mu dundee wala rek yéen bu dee mayu ngeen ko lool nag ngeen koy jox dara léegi nag bu xamee ne loolu manu la ne kook bu neexee man naa laaj li nga xam ne mooy pay ci loolu waaye nag du ko yóbbee ci loo xam ne nag boro xam-xam boo xam ne nit ñi dañ koo soxla moom kese mu yor ko mu toog ne duma ko joxe fekk fayu ngeen loolu amu ci droit wa axidul aj wa ajral xadiisi qadaxu jamaatun wa aaxaruuna samaxu wa aaxaruuna jawwazuu liman ishtughil liman ishtughil wa aaxaruuna samaxu liman ishtughil an kasbihi faxtiira haadaa wa qubil aw kamaa qaala saaxibul alfiya al imaamu suyuuti raxmatullahi alayhi mu ne wa aaxidul ajral xadiisi qadaxu jamaa mu ne nga xam ne day jàngale xadiis loolu nag mooy jàngale alquran ak diine ci yem mooy ne am na ci borom xam-xam yi ku mel ni ñoom imaamu a ah, imaamu ahmad ibn hanbal raxmatullahi alayhi jële nañ ci moom que ne loolu moom loolu daganul nit di jàngale xadiis wala di jàngale alxuraan wala dara yu mel noonu diine di ci jël di ci laaj pay loolu am na boroom xam-xam yoo xam ne loolu lañ tenir ne loolu moom dafa xaraam nit ki amu ci droit mu ne wa axaruna samahu ñeneen ñi nag am na ñoo xam ne ñoom dañ koo joyal ne moom mooy moom li mu pañ mooy ne nit daal di jàngale diine naan daa am dara loo ciy laaj man damay defu conférence nga ne boo nañ ma jëf lii conférence su diine na ngeen ma jox lii man daal moom cachet foog ngeen defal ma benn cachet deux cent mille bu ko defee man ma defal leenu conférence yu mel noonu wala boog damay jàngale damaa ubbi sama daara léegi nag damay accueillir nit ñi di leen jàngal léegi nag ku ñëw moom na nga joxe lii par mois wala par jour wala par semaine moo xam nu ngeen ko defee yawmiya aw shahriya aw usbu'iya loolu wala sana wala sanawiya yéenay xool wala pay gi an mois at la loolu am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne loolu moom daganul waaw parce que xam-xamu diine ji dañ koo war a jàngale gratos dañ ko war a jàngale loolu loolu kon am na premier wax bi ñeneen ñi mu ne wa axaruna samahu am ñeneen ñoo xam ne dañ koo permettre ne loolu dara newu ci joyal mbir mi ne way laaj al euh, ak pay ci li ngay jàngale diine loolu dara newu ci nit mën na koo def waaye loolu noonu ginu la dëgër bi dëgër mooy mujj gi du ñaari extrémité yépp benn dëgër bu du yooyu ñoo dëgër insha li dëgër mooy bi mu wax ne wa aaxaruuna jawazu liman shughil an kasbihi faxtira hada wa qubil mu ne am ne beneen mbooloo ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xam ne ñoom dañoo permettre ne loolu mën naa nekk mais à condition mooy ne à condition que waa ji dañ ko préoccupé ba laa moom an kasbihi mooy dañ koo préoccupé ba moom dem di liggéeyi wala boog di fàggu ji lu mu dunde yéen a tax manu ko parce que yéen a ngi këram soxla xam-xam bi fu ne moom heure bu ne yéen a ngi fi saa su ne bu ngeen fi newul it yéen ngi koy woo lu ne xam ngeen ne di ko laaj yoo xam ne manula tere mu leeral leen ko il faut mu leeral leen ko xam nga ne kooku bu defoon ni ñoom ñi nga xam ne daanaka gars yi dañuy liggéey 6 heures wàcc 17 heures waa bu defoon noonu 6 heures du matin wàcc 17 bu defoon noonu xam ngeen ne loolu du ngeen ko am ci mbir yi du ngeen ko mën a am ci moom léegi nag bu dee yéen seen looloo tax ba manu la def ni yéen di uti di di di uti lu mu dunde mooy boobaa moom dañ naan ko hé yow am nga droit taxawal te sax li ràññeeku mooy nga taxaw ne hé gaa yi mooy dangeen di fay lii wëg lii ngeen di fay wala wa axaruna sa nahwu limastouril ankas bi fortira hada wa qubil mu ne loolu nag mooy li nga xam ne moom lañ tànn ñetteelu wax bii ñetteelu avis bii waqu bil te loolu mooy li nga xam ne moom lañu nangu mooy loolu moo gën a dëgër ci masala boobu <coughs> moo tax nit ku génne internat wam loolu mënuñu taxaw naan di laaj naan weer wu ne quinze mille wala vingt mille kooku manoo taxaw naan hé yow mii waroo koon a def danga koo war a def comme daaraay bàyyi diw ji rek ñoom ñuy kii te gaa wax yooyu kat ku fi ne seen doom dem leen yalwaani kat ñu bañ <coughs> naan non non il faut pas maltraiter mes enfants il faut pas di leen noo di leen laara bi naan looloo alors moom moomu de toute façon du fa joxe dara léegi kay mbir mi mooy lenn la lan moo tax yow ba ngay yóbbu internat bu def école la da foog nga joxe dara booy dem ci école privée yi di yóbbu sa doom ci njàngum tubaab mi pare nga yow di fay trente mille par mois kanta sa doom ji nga xam ñoom ci ki jàngalekotu alquran bi nga ko yóbbu moom moom waxuma la trente mille waaye deux mille cinq cent rek bu leen ko laajee gars yi naan noo oustaz nag mbiram yi daa commencé cher quoi seetal ma lii rek noo gars yi léegi non man daara ji tee ma koo bàyyi sax quoi affaire yi dafa cher ya subhanallah ay na deux mille cinq cent mille trente mille waay waay deux mille cinq cent dan man nga koo gam-gam leeg trente mille trente mille moom pare nga di ko dóor tous les mois pour sa doom ñi nga xam ne lii lycée Sacré-Cœur nga ko yóbbu wala feneen nga ko yóbbu wala yu mel noon nga ko yóbbu ay Britannique non pas Britannique non <clears throat> mooy école yi nga xam ne école privée yi yow foofu nga ko yóbbu pare nga di fay di fay am njàngam surtout bu dee université dafa am secondaire la yóbbu ko Cheikh Anta di ko fayal lu ne kanta sa doom ji nga xam ne moom ci daara ji la ne wala ci oustaz diw lay dem di jàng oustaz diw ne bon léegi nag affaire bi lenn la gars yi il faut ku nekk fay dix mille yow nga ne waa yow dix fan oustaz diw da ngay day font quoi léegi xool leen rek gaa yi gëmatuñ dara quoi dañuy jaay diine ji yow woom lañ war a wax wallahi war ngaa seetaa sa bopp yow de wallahi yow yow yow lii la la sa diine jaral waaye waay samanan qalila yow lu néew a néew a néew la la jariñ mooy lii dix mille francs ko joxe nga naan dafa cher moo tax gaa yi yëfi diine moom boo ci waxee laaj xaalis rek gaa yi dafa cher loolu nag lu mën a ne la li nga xam ne nag mooy mooy nga ñëw nekk ko institution nga xam ne yow mbir yi fu ñu la waxee rek affaire xaalis bi ngay njëkk xalaat kooku xam nga ne yéeneem nekkatul tasaare xam-xam dara loolu nag nit ki nag bu dee nag man na ko def ko te am na lu mu dundee kooku na jàngale saa mu laaj dërëm te léegi nag am na nag beneen mbir mu xew moo xamante ne nii sax day gën a ràññee li nga xam ne mooy daara yiy laaj ak boroom xam-xam yi nga xam ne sax dañuy laaj gën a dëgëral seenu seenu seenu kii seenu wax joojale bokk na li koy gën a mooy gis nga léegi dañoo ñekk jamono joo xamante ne nii lépp lu gratuit gars yi duñu ko gratuit gars yi duñu ko jox gëddëm waaw wow fépp mu ngi yomb gars duñu ko jox gëddëm dañuy foog ne ah fii daal ab passe-temps la rek moom ngërëb la boo xam ne sama doom yi bu ñu amul fuñ dem mercredi soir wala samedi soir comme que toutes les invitations de mariage d'anniversaire de dem dem fee doxantu ji pique-nique yooyu yépp jeex nañ dem fële xooli animaux yi ci parc sangam wala dem daal doxantu ji daal di randonnée ji yooyu yépp def naa ci ba sonn léegi nag damaa bëgg a noppaleku ci léegi nag ma jël sama doom nekkoon na dem ca daara ja mooy ne fekk mu ngi yomb doon dañ ko nit yi léegi noonu lañu mel mooy comme que mbir mi bu demee noonu nag mooy ne affaire bi léegi li ràññeeku mooy ngay dóori prix yoo xamante ne nii il faut mu xaw a cher waaw boo xamee ne ñoom diw nag ñoom ñoom duñu ko man ndax loolu day diis ci ñoom ñooñu nga wàññi leen ak mooy loo xam ne ñoom la concerné muy ñaari prix muy ñi nga xamante ne nii ñoom seenu gafaka taxu koo diis noonu ak ñi nga xam ne seenu gafe gafaka daal dinay. diis bay buuj waaw bay bay tuuru kooku nag moom nga jëw taxé ko moom moom lu bari lay fay parce que gars yi gis nga booleen fi yombalee affaire yi lépp lu yomb lañuy jàpp ni li amul solo te loolu xam nañ ci bu baax àddina bi léegi noonu la demee loolu moo tax njàngum diine joxuñu ko benn gëdd parce que comme que daara ji moom heure boo neexee dem nañ moo tax loolu moo du ñu respecté heure ñu def dara heure bu leen neexee demee wala ñu naan oustaz de moom par mois deux mille cinq cent rek nga koy jox alors que école bi leer na leen ne moom foofu moom deux mille cinq cent fan ay vingt la ñuy fay inscription yu cher mois bu ne te xale bi du tardé lu correct lay sol ñu payer ko. duyal ko ci saagam defal ko ñu koy defal dal di koy piis piis parfum ko yóbbu ko waaye bu dee daara ji comme que dafa yomb léeg-léeg sax oustaz du laaj dara moom day toog rek yoru mbaaram xale yi di ñëw ñii di football di ko dóor bal yeeg lu ne mooy façon yooyu tamit loolu lépp day wone ni gars yi lii mooy tax du ñu respecté affaire yi loolu nag dafa jar bi mbiri ngi cadré waat ko teg ci ay prix yoo xamante ne nii dañ naan lii la ku fi ñëw lii ngay fay sinon loolooy tax gaa yi respecté ko mu am règle yu leer yu clair yoo xam ne ku fi tardé yenn ñu dàq la kon école bi bu ko école bi defatul sax ñun loolu la ñuy def parce lislaam xam-xam dafa am ay règle yoo xam ne ay aadab yoo xam ne mooy ne du sëriñ bi moo naan man garaawul loolu mën naa koo supporter mën ne yow sëriñ bi boo ko mënee supporter xam-xam bi nga yor moo ko supporter wul sinon gis nga boo fa continuer di def lool nooy jàngaleel nga seet di nga jàngale mais sam jàngale moo dul am benn barke du am benn effet ci ñi ngay jàngal parce que da ngaa laxiste te xam-xam soxlawul ku laxiste ku laxiste mu balafi voilà léegi nga jàngale am nga xam-xama di jàngale gars yi ne fi lu leen neex lañ fi ne di tooge lu ne jigéen ne góor yi jaxasoo fee nga gis ñii di bindantey texto ñii di waxtaan téléphone yi sone doo doo doo reprendre kenn doo wax kenn hé téléphone yi da ngeen leen di fay bala ñu commencé wala ngeen def leen vibreur ku am koo xam ne da ngay wuyu manoo ñàkk wuyu nga génn ba ca biti nga dem wuyu ji loolu yépp ay règle la yoo xam dañ koo war a wax gaa yi waxtaan seen biir yooyu yépp nga daal di leen tegaat ci yoon ne leen fii kenn du fi waxtaane yaa ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun nga wax leen loolu ne leen mbir mi du samay wax fii mu ne li ñuy wax mooy alquran la ñuy jàng sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam alquran moo ñu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen yëkkati seen kàddu di jël ndéeru yonent bi alei satu salaam wala seeni wax di gën a kawe waxam taman fii mu ne waxatuma dama naan qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala allahu fi muhkami tanzilihi loolu laay wax kon nag léegi na ñépp noppi mbir mi da ngeen di mën a noppi wala ku ko manu la porte est grandement ouverte loolu ngay waxa ah. la porte est grandement ouverte porte bi ubbi ko téewuñ kenn bu kenn foogee ne nag li ngeen di faya tax ñu ne fi mooy ne téye leen seenu pay ngeen dem toog il faut yenn yi mooy jàngalekatu diine yi ñu am yenn caractère yi nga xam ne di mooy xam-xam bi ñu yor moo laaj yooyu inna sanulqi alayka qawlan thaqila suñu borom subhaanahu wa ta'ala ci teel jël biin la wax yonent bi alayhi salaatu salaam xam-xam bii alquran lan la innaaw dëgg-dëgg ñun borom bi subhaanahu wa ta'ala sanulqii xelsef nañoo sànni ci yow def jox la qawlan wax joo xam ne saqilan ju diis <coughs> kon alquran du foofu waaw dafa laaj rigueur mbir yi du ay caaxaan waaw wolof nag en général moom xamul loolu mooy bés bi muy gis boroom xam-xam parce que ñun mag ñun nit man naa dund ba dee ci wolof du gis boroom xam-xam wallahi loolu day dañ koy gis ñoo xam ne waxuma seen leen ci télé ya ah, wala nii non mooy mu jataayoo boroom xam-xam du dégg xam-xam rek am na ñoo xam ne dañuy dund ba dee duñu ko am waaw moo tax it comme que dafa bari léegi mooy ne gars yi duñu xam loolu moo tax bés bi ñuy njëkk a jataayoo ak boroom xam buy jàngale mooy ñoom ci seen bopp dañuy jàpp ne waa ji da leen a xeet wala waa ji da leen a bëgg tuutal ci mbooloo mi alors que lu loolu mooy ne waa ji du mbiram bu loolu mbiru boppam la moom lan moo gën neex nga nekk ak nit ñi di leen wax li leen neex te doo am ak kenn problème mais loolu kay du neex la mais mbir mi mooy moom dañ koo tënk xam-xam bee ko tënk amul droit def leneen mooy ku nar a bi ak nu mu mage mage mais ci ay teggin lañ ko koy waxe bu dee nag dañ ko ko wax. waxati ko ko waxati ko ko muy continuer bu boobaa nag ci biir ñu wax ko ko wax joo xam ne ñu tàng la comme le sayyidina Hudhayfa <coughs> ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu defoon Dihqan ba nga xamante ne nii ci la ko waxoon Dihqan muy équivalent chef de quartier ci Perse yi ba ñu ubbee fa nga xam ne mooy bilaadul furs sayyidina <coughs> sayyidina Hudhayfa radiyallahu taala anhu wa mu ñëw daal di koy laaj ndox dixaan daal di ñëw di ko indil ndox defal ko ko ci ndab loo xam ne ndabul oor la wala ndabul xaalis sayyidina Xudayfa ibn al-Yamaani radiyallahu anhuma daal jël mbir mi rek xaan ko ko tël waaw dafa jël kaas bi ko def def ko te defal ko ci ndox defal ko ci kaasu oor wala xaalis mu jël ko xaan ko ko ba mbooloo mi ñu daal li ñu daal di jaaxle waay waay réaction sëriñ bi tey tar na de xoolal chef de quartier kat la xaañ waaw la jël kaas moo ko jox kaas mu ñëw xaañ ko mu ne leen mu leeralal leen lan moo tax mu def lii mu ne leen gis nga bu ngeen gisee ma def lii mooy yàgg naa ko wax moom mii moom mii di di xon di chef de quartier bi <coughs> yàgg naa ko wax ne ko ndab yu mel nii bu ma ci defal parce que yonent bi alayhi salaatu ñu ko xaraamal daf ñoo tere ñuy naan ci ndab loo xam ne ndabul xaalis la wala ndabul or xam nga li lay wan ne gis boroom xam-xam dafa yéeme mooy ne am na ci ñoo xam ne dinañ toog duñu ko gis da ngay gis man mii gis naa koo xamante ne nii ab sëriñ la boo xam ne tey bu ma waxoon turam wallahi tey bu ma waxoon turam gaa yu bari moo dañ naan hé sawaay ata ata kooku moo fi ne moo fi ne lañ lay wax mais kuddu or nañ ko may kuddug or ba pare nag ñu koy ñu koy kii nag di ko di ko di ko yëgal nag mbir mi mel ni lu rëy man maa fekke jataay gaa yi di ko yëgal lu rëy nag gaa yi di ko yàgg loolu jamono jooju dix ans la gaa yi gaa yi di ko di ko di ko yëgal waaw di di di di wax mbir mi ci kaw di yëgal mbir mi ci biir mbooloo mi ay diw moo ko jox kuddug or gii mu ñu téye nii muy leret waaw di di di di étincelle ci ci kii bi laa wax ci ci naaj bi bu ci nee ray mbir mi mel noonu mooy xoolal loolu rek loolu mooy <coughs> ñu jàpp ne def nañ lu rëy de te wallaay defuñu dara parce que loolu rek dafa xaraam yor de toute façon kuddu gi pour lekk la moom moom kenn joxu ko moom mu léegi nag bu ko defee ñu naan sëriñ diw ku du lay lekke gars yi jàpp ne loolu fii mu ne ci xar baa xam yi ñu war a recenser la bokk <laughs> wala iyaazu bi wala iyaazu billah <laughs> parce que kuddug or gars nañ ko doon waxee di ko yëgati affaire bi yéeme gars yi naan ko kuddug or la ñu jox sëñ bi tey ay yu mel noonu ñu yëkkati kuddu yi di ko wan mbooloo xam nga loolu mboos wute naat sayyidina Xudayfa saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam bi ko dixaan joxe kaas bi nga xam ne ndoxu xaalis a ci ne wala oor la mu daal di koy jël fëgg ku ko nit ñi jaaxle mu ne leen gis nga bu ngeen gisee ma def lii mooy moom dama ko yàgg a wax du tey laa ko ko wax de te tey lii nii dama ko yàgg a wax yàgg na may indil ndox ci kaas mu mel nii ma ne ko ah yaa dixaan inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad nahaana an haadaa ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ñoo terekat ci li nga xam ne mooy ci di di naan ci li nga xamante ne mooy ndox yu mel nii ci ndab yu mel nii ndax moom moo ñu ne laa tashrabu fi aaniyati adh-dhahabi wal-fidda wa laa ta'kulu fi sihaafihaa fa innahaa lahum fi ad-dunyaa wa lakum fil aaxira muy xadis boo xam ne boo demee ci saxiix al imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi ak ak saxiix al imaam Muslim ibn al-Hajjaaj Abul Husayn an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi solo nañu ko mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidunaa Hudayfa ibn al-Yamaan radiyallahu ta'aala anhumaa mu ne laa tashrabuu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne bu leen naan fi aaniyati wa wal fidda bu leen naan ci ndabu oor ak xaalis wala takulu fi sihaafiha ci seeni ndabit bu lekk ndab bu leen lekk yéen julli ñi ndab loo xam ne ndabul xaalis la wala or fa innaha ndax kat ndabul xaalis ak or lahum ñeel na leen fi duniyaa ñoom yéefér yi fi duniyaa fii nii tudd leen sax mais xam ne ñoom la ñuy wax fi dunya ci àddina ju jege jii te doya ñoom la ñeel wala kunte ñeel na leen yéen jullit ñi fil aaxira alaaxira te am na yeneen xadiis yoo xam ne nee ku fi lekke loolu dootoo ko lekke yawmal qiyaam de loolu moom li muy tekki rek mooy doo fa dugg ndax boo duggee wala boo duggee aljana ñu daal di la koy xañ kon nag gis nga ni mu tànge noonu affaire bi loolu la mooy ne boo ñëwee lool Seydina Xudayfa def sànni kaas bi di xaan ndax lan yëgaloon na ko mooy ne mag lu mu nekk mag ñu ñëw ci daara ji ñun wax ko mbir yi mu koy def mu xool nga gis ne kii tafeeru tay tay lu nag bu boobaa tu hausses parce que affaire bi lis la xam-xam bi moo laaj loolu waaw affaire bi loolu la il faut que ça soit clair il faut qu'il y une rigueur s'il n'y en tas leen daara amul benn njariñ du fa am moo tax xam-xam bi dootul barkeel te nag day nekk xujjatun alayk day nekk lay ci kaw boroom xam-xam boobu waaye du nekk xujjatun la du nekk lay ngir moom jamais ca kanamu boroomam subhanahu wa ta'ala kon mooy <clears throat> axbaar yi gis nga yooyu nga xamante ne kon loolu moo jëm ci loolu mooy nag bés boo ñëwee yow boroom xam-xam mi nga mujj mujj mbir mi yow li ci poosu gaa yi kese la tax a jóg moo tax nga gis lenn moom laa la wax léegi ci yenn gàmmukat yi nga xamante ne nii ak yenn waykat yi way ci gàmmu yi mu leer na le ñenn ñi moom dangay ngay leen di dégg bon. affaire bi en tout cas tous les indices wane ne waa ji vraiment il en fait trop quoi mooy mbir mi nag naturel atul yi vraiment mbir yi mel na lii moom dañ koy def rek ngir gaa yi di saraxee ko indi ci taabal yi waaye loolu yépp mbir la yoo bu dee mooy yéene nit ku nekk yéene ci noonu mooy loolu nag lu yées la kon nag inna kathiira yéen ñi gëm yàlla yëg na ne inna kathiira inna kathiiran min al ahbar bari nañu bari ci fóore yi boroom xam-xamu juif yi war ruhbaani ak ñii di nekk ci biir monastère yi ak di di nekk ci àll bi naan dañuy jaamu yàlla di beru wallahi bari na ci ñoom loo xam ne la yàquluuna dañuy ndóof di lekk am waalal naasi li nga xam ne mooy nalalu leen ñi bil baatili ci caaxaan nag mooy ciy caaxaani kese xam nga ne moos ñëw fii ne dangaa ñëw ak organiser gàmm boo xam ne yow daanaka mbir yi saraxee la tax a jóg nga ñëw wax leen fi yoo xamante ne nii daanaka jariñu leen dara waaye waaye xam nga ne ñu lekk nga seen alal bil lii da ci neen ñoom nag ñu foog ne def nañ seen alal ju baax amaana sax gaa yi joxe am nañ seen mbokk yu ñu xam yoo xamante ne nii bu ñu añee du ñu reer waaye xam nañ ñooñu mais duñ leen ko jox de ñu préféré ñëw jox ko nee na ñaay sëriñ bi sëriñ bi nga xamante ne nii mos li ci alalu poosu gaa yi rekk a ko tax a jóg loolu xam nga ne loolu lekk alal jooju bil baatil la ak tamit ñëw di leen wax lu leen neex kese doo leen wax dëgg bari na yoo xam ne ay farata ci ñoom rien que bi nga tiimee tànt bi rek bi nga agsee gis nga fi yoo xam ne da nga koo war a régler ci tànt bi ndax gars yi nii ñu tooge jigéen ñi góor ñi jaxasoo nii ñenn ñi ñëw chaise yi ñëw ba dajee nii nga gis ñenn jigéen ñi toog seen dënn yi nekk ci ci biti nan ngay ñëwee gàmmu naan da ngay indi décolleté ak yu mel noonu mooy loolu dalay leer ne fii moom yàlla taxul a jóg gaay ñii maquillage ba daanaka boo leen xoolee foog ne ñi ay gaynde simba lañu wala lu ne nga gis ko or yi di leret ci tànt bi ñu def lu ne nga gis yooyu yépp muy yoo xam ne yoo war a bañ la dàmbale avant de commencer yow nga toog naan xam ngeen ne seen colka gi rafet na de ay waay masha allah ay waay lii lii bu daganut lii bu rafet lii bu ci senent bi sa alayhi wasallam kontaanul ana ci lan lay kontaan wal iyaadu billah mooy kooku min kooku wallahi min ko daa bokk ci axbaar yii de mooy bu dee ne sax am na xam-xam ndax gaa yu bari nag ci ñuy def loolu nag mooy dañoo amul xam-xam sax du tout muy xusaas yi muy lu bari ci ñi nga xamante ne ñooy nettalikat yi nga xam ne seeni wax du dëgër te gaa yi léeg-léeg ñu leen di woowee gàmmukat waaye noonu la ñu mel wal iyaadu billah ñu nekk di xalaat loolu déedéet du loolu de mooy képp koo xam ne nii nga mel mooy ne yow balaa bokk ci ay jamono boroom xam-xam yi xussaas lañ leen doon laaj lañ leen doon tuddee mooy gaa yi nga xam ne dañuy xool rek yu extraordinaire di ko wax. ta ñoom leeru leen ne lii dëgër naan dëgërul wala ñuy xool yoo xamante ne leer na ne bu ma waxee lii dina galvaniser troupe yi dina yëkkati tànt bi gaa gaay dinañ sote dinañ joxe dinaa wax lii ci sëriñ diw di fomenter histoire sàngam bu ko defee gaay yi ñuqi li ci seen poche yi daal di joxe ñooñu yëpp al ah ñooñu yëpp dañoo bokk ñi nga xam ne la yaa konoon dañuy lekk amwaala naasi alalu nit ñi bil baatili ci caaxaan waaye ruhbaani ni noon la xam nga ñee ñooy fóore yi boroom xam-xam yi mu ne la war ruhbaani bu ko fi bade ñoom it gaa yi nga xam ne dañuy nekk ci àll bi naan dañuy jaamu yàlla yor seen kurus naan kurus ak der ak alquran la ñu newee te gaa yi vraiment duñu waxuñu dëgg sax gaa yooyu ñoom boo seetee gaa yu bari ay buxaabakan lañ dañu fay nekk boo ñëwee ñu naan la ñoom ci alxuraan rek la ñuy liggéey naan la ñoom moom seen mbir ci alxuraan rek naan la lan nga réer le nga ne man di un mu ñëw defal la ay déebaa déeb wax ay waxi caaxaanam naan la boo xëyee ku gàtt koo ngoo njëkk a dajeel ak wax yi caaxaan yooyu laaj la taxe la lu bari naan la man nag duma laaj dara waxi caaxaan yooyu lañ lay wax naan la man duma laaj dara de man moom mbir mi yaay xool rek loo xam ne doy na sa xol te tamit boo demee ba gis li ma la defal boo ñëwee nga joxe yooyu yëpp ay technique la rek yooyu yëpp ay technique lekk mooy mettre confiance nit ki kese la ndax xam nga ne nit boo ko waxee lool ne ko man moom début bi duma laaj dara affaire yi daal man damay def nga gis man boo gisee léegi nga xool lu doy sa xool nga joxe bu dee am nga looy joxe loolu lépp ay xam nga nit ki danaan ah kon de kii ku baax la alors que kooku vraiment kiy laaj sax ko tane parce que kiy laaj bu ne lee lii la yow di nga xam li nga mën ak li nga mënul alors que bés ki nga xam ne moom danaan la yaay xool rek bés bu yàlla tombee jay ko mbir ma tombe mu nekk la mu xam ne moom la la doon wax mooy ne mbir mi yow de toute façon loo xalaat da koy xeeb. jaral na na nga dem daal di lebi lu nekk nga dugg ci ngir jox ko mbir yi <laughs> te loolu yépp affaire caaxaan la boo gaay noo gaay foog nga jëli leen foog nga xam gaay seen caaxaan yi newe ci seen ginnaaw dara yu yi ñu yor ak seen ngandi kurus yi ak seen yenn yii nii ñu yor bi impressionné gaay ndiki lépp seen mbaxana yooyu yëpp caaxaan rekk ko muur mooy ne yooyu yëpp <laughs> ay caaxaan la mooy ruuba yenn ruubaan yi nekk fële xam nga ñun moom loolu laa doon wax naan wolof moom dafa neex a nax parce que moom danaan moom moom moom baax na ba ki déggul wolof la jàpp ne moo gën a ay ci sëriñ si <laughs> waaw léeg-léeg nga dégg naan la Kolda la jógee Casamance la jóge kii nga xam ne sëriñ bii mos Bawol la jógee mooy fexe nañ de trouver kene moom daal wan la ne moom jógewul Dakar quoi kon mooy moom ku aay la war a doon nga xam ne fii ca àll àll àllub nompul ba foo fële la génnee kii nga xamante ne moos fa mu dëkk ca Kajoor bala nga faa àgg di nga jëli oto wàcc jëli duggi rang-rang jël ay sareetu mbaam dal di jël ay watiir jéggi dex fële fu ne ñoo joor ak fu ne gars di la wax fu ne ñooy ñoom daal dañuy fex xool fu sori rek après waaye kii nga xam ne ca langue basari xaw ma fan la ne ca gannaaw jokkolo ko baa fa dun yey waddee fa ndox yey ciiwe moom foo fële la génnee foo fële ca Tamba fala ne de foo fële ñii naan la ca Fuuta é moom de Fuuta ñépp ko xam que mooy te fa muur dëkk nag mooy ñu jàpp ne kooku moo gën aay moo taxit gaa yi loolu la mooy ruumaan yi gars yi dañuy nekk fële nekk xool chrétiens yi ni ñuy def nekk ci seen église yi ne ñoom dañuy jaamu seen borom gaa yi bu ñu ñëwee ñu leen ay wa ñëw leen confesser seen bàkkaar yi ku ñëw nag di confesser bàyyi fa dara waaw daal di bàyyi dara ñu daal di def seeni caaxaan ne la ay wa jéggal nañ la nooy say bàkkaar jeex na nga dem jàpp na yow fii mu ne tee page blanche alors que tey nga nekk page surchargée ñoom moom ba nga jógee ci ñoom yow surchargé woo woon sax say say mbon chargé surchargé wul ndekete yoo gars yi dañ laa surchargé ndax ndax lu tax dañ lay yëga di loo jàpp ne la fii mu ne li nga defoon ci bàkkaar yi effacé woon na léegi na nga dem insouciant naan ah garaawul bu ma defaatee benn ñaar comme que loolu moom lépp jeex na du garaaw ndekete yoo ñu lay surcharger loo kon ruhbaan yi noonu la ñu fi nekk ahbaar yi kon nag nañu def attention ndax ñu nit am na ci ñun ñoo xam ne mooy ci julli ni ñoo xam ne texte piis moo tax li Seydina Abu Zar radiyallahu anhu wax loolu la mooy ne texte piis ñoo xam ne ni ñun lañ mel ni gaa yi lañ mel mooy dañ leen di gis ñu nekk fi di dugg ay xalwa xalway baatin kese la boo ñëwee jàpp ñu naan la gaa yi daa fatu dafa nekk ci xalwa gi ndekete yoo ay turi jinne kese lay tudd gaa yi jàpp ne day xalwa gaa yi ndekete defu fa dara day wax lu ko neex kese jinne yi lay liggéeyal bu xëyee taxaw fii di toog di gént ko wax naan lii wëg lii jinne yi naan ko lii xew ëllëg du am na kuy ñëw lii wëg lii ñu dabi waaje ca biti gis ko mos ñëw wax la waaye ñëw mu naan ko waaw gisoon naa këne lii ak lii yaa ngi lii lii gaa yi nag jàpp ne hóowu saa maaman bee ay ta manul dara kon wa mu ne kon am ne kon kasiira mu ne ñoom nag du ñëpp nag lii nag du ruhbaan yépp du ahbaar yi de mu ne kasiiran waaye lu bari la minal ahbaar yi ci gis nga prêtre juif juif juif yii rabbin yii ngay gis ñuy ñuy ngandali sikki ma kii nii di jaay kii ak ñoo bari saay-saay war rubaani ak gaa yi nga xamante ne ñooy nekk ci monastères yi di jaay naan seen tunique yi ñu sol naan dañuy dañuy con na gaa yi ñëw di confessé wu ak tamit yor fii naan dañuy dañuy xeex dañuy kii ci seen bakkaar yëg lu ne la mu la yàquluuna waat naa ne ñu bari ci ñoom nga yàquluuna dañuy lekk amwaala naasi bil baatil alalu nit ñi ci caaxaan wa yasudduuna an sabiilillah ñuy dox diggante nit ñi ak li nga xam ne mooy yoonu yàlla bi subhaanahu wa taala <coughs> léegi loolu lañuy def waaye na ñuy dox diggante nit ñi an sabilillahi ak yoonu yàlla wi ndax lool la mooy dañ lay gëmloo ne ñoom lii ñuy def moom daal dina lay daal dina lay nekk sa malaanum kiiraay ci mbugalum yàlla ndax gaa yu bari mooy bu ñu xasee dem ci sëriñ si ñu wax leen waxi caaxaan nii fii mu ne dañuy am confiance boo xamante ne nii mooy ne mais ni ñu amee confiance boobu sax am woon ko ci alquran ak waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon kay waajooju wallahi détourné la ci yoonu yàlla suñu boroom ne walladina yaknizuuna adh-dhahab am na beneen ñetteelu kuréel ndax ñetti kuréel la yoo xam ne ñii réew mu tas ñoo la tasa réew mu yàqu ci wàllu diineeg mërsëg lépp gaa yi ñoo la yàq mooy gaa yi xaaral rek bañ continuer fii walladina yaknizuna adh-dhahab ak gaa yi nga xamante ne nii yaknizuna dañuy dañuy dañuy kanz mooy dañuy denc adh-dhahaba li nga xam ne mooy woor wal fiddata ak xaalis mooy dañ koy rënk wala yunfiqunaha te jamais daal ñu daal di koy dépenser fi sabilillah ci yoonu yàlla fa bashirhum suñu borom ne bégal leen jox leen la bonne nouvelle ana lan mooy bonne nouvelle bi yow borom bi subhaanahu wa taala mu ne bi adaabin ci mbugal alimin bu tara tara tar lool kañ la leen di dal mu ne yawma yuhma alayha fi naari jahannama fatukwa biha jibaahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanastum hada ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun mu ne yawma ban bés lañ leen di teg mbugal mu tar moom mu ne bés bi nga xamante ne nii yuxmaa la ñuy tàngal mbir yi bam tàng jër jër jër jër jër jër ba xonq cuur gaa yi après nag buñ tàngee jër tur affaire bi dañuy xooyal ci affaire yi rek fii naari jahannama ci safaraaw jahannama lañ leen di tàngal seen alal yooyoog or yaa xaalis ya la ñuy sopp mu nekk or pur xaalis pur léngooyeeg yooyu yépp takk ta lakk ko bam tàng jër fottuk waa ñu leen koy ñaas fii bihaa ci loolu de jibaahuhum seen jëya wa junuubuhum ak seen wet yi wa zuhuuruhum ak seen ginnaaw yi naan leen haada ay wa mos leen haada lii de du dara lii leen di ñaase haada mooy li nga xam ne maa nga mu haada lii maa mooy la nga xamante ne ni kanastum moom ngeen doon rënk li am fusikum ngir yéen lu yéen a ko rënk ngir yéen ñun defuñu dara la ngeen doon rënk ca àddina taxoon dara du ngeen ko def ci yoonu yàlla taxoon farataay asaka sax doo ngeen ko woon génne loolu nag aywa loolu nag lañ jël daal di koy dajale xooyal leen nii ba ñu nekk ab or bu pur bu dee moom nga ci yoroon sax simple na moom la ñuy jëlaat rek daal di koy tàggal bam tàng jër ñu leen koy ñaas di leen ci lakke seen xar kanam yeeg seen faar yeeg seen wet yeeg seen gannaaw yi ñaan leen hada gis ngeen lii nag du dara mooy maa la nga xamante ne nii kanastum moom ngeen rënkoon li am fusikum ngir seen bopp fa zuuqu way wa mos leen maa la nga xamante ne nii kuntum nekkoon ngeen takk ni zuuna doon ko rënk lool mooy seenu tay tay da ko doon rënk nekk la ngeen doon rënk moo tax bari waana lu nit dajale du ko dundoo de mooy nekk fi yow dara di di dund di di travailler comme un ba tax yu bari sa diine doo ko def di dajale rek te léegi nga dee boo mooywul tooya lay rey sax da ngay da ngay sedd léegi dangay tooy daal di fii ñu yóbbu la gars yi ne lay waaye nday xam tey liggéey na sax tey mooy nag liggéeyam bi nag wax dëgg dafa metti nga dem dee jeex na gis nga boo ci deful woon lu wax mooy yow tàkk nga jeex na kon nag mbir yi kon loolu la il faut faire très attention kon nii lañ leen di mbugale borom bi nee na nii laa leen di def yowmal qiyam di leen ñaase or ba xaalis bañ doon rënk naan leen ci seen xar kanam yeeg seen wet yeeg seen gannaaw yi naan leen hada xool leen lii nii du dara mooy maa la nga xamante ne nii kanastum ngeen rënkoon li anfusikum ñeel seen bopp fazuqoo aywa mos leen maa la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tak ni suuna doon ko rënk gis nga ñii na ñoo ñuy réew mi réew mu tas gaa yi wala tas mooy ñetti façon personne la jàppal aaya bii moo ñu ko leeral de mooy gis nga yaa ayyuhal ladina amanu inna kathiran min ar-ruhban min al-ahbar war-ruhbani la ya'kuluna amwal an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fa bashirhum bi adhabin alim ñetti façon nit la fi suñu boroom wax mooy ñi nga xamante ne nii ñooy jiite nit ñi te ñoom nag gis nga bu ñu yàqoo ñépp yàqu fu ñu baaxee ñépp baax ñii nag mooy nag comme que ñuy baaxuñu <coughs> waaw xam nga comme que baaxuñu mooy vraiment ñi nga xamante ne nii ñoo yàq ni ñi ñi ci njëkk mooy ñan mu ne al ahbaar mooy ñi nga xamante ne mooy boroom xam-xam réew moo gis boroom xam-xam ya ragaluñu yàlla mooy ñafa boroom bi subhaanahu wa taala jox xam-xam ragalatuñ yàlla di toppe teg seen xam-xam fële jënd ko li nga xam ne mooy opinion publique ak li ñuy def ak topp seeni bànneex ak li nga xam ne mooy bànneexu njiit yi xamal ne réew moomu moom tas na mooy réew moomu yàqu na mooy réew moomu dara dootu fa am nga gis gars yi même buñ nee ci télé yi sax danga naan boo xanaa kay kii du ustaas bi ma xamoon ci conférence sàngam non non non wala du ma xamoon yaa cinq ans moom changé na moom télé bi yàq na ko de warul woon a dugg ci yii quoi mais parce que ba mu ci duggee gars yi noonu la waxoon naa la dañ lay xëcc par ndànk-ndànk bés buñ la joxee ab. boo ci biir rajo bi tey nga am problème mooy ne dañuy commencer noonu la ñuy fexee teg la foo xam ne li def yoo xam ne dootoo mën a wax ne yii baaxatul yooyu yépp ay galgali shaytaane la kon nag première ñi gam dàq ñi nga xam ne ñoom bu ñoom ñoom buñ nee cim réew mooy réew ma tas na mooy ñett lañ kenn kaa ngoog mooy boroom xam na la axbaara boroom xam-xam yoo xamante ni nii ragaluñu yàlla hmm? ak keneen ki mooy lan mooy ar-ruhbaan mooy jaamukatu yàlla yi bu dee ñi nga xam ne nee nañu ñoom ñoo yor diine ji ñoo nekk ci religion bi ñooy doxal bu dee ne ñooñu ragalatuñu yàlla ci dara nga gis leen ñu nekk abnaa'u dunya ay nit yi àddina nekk abadatu dinaari wan abadatu dirhami wa dinaar nekk ñi nga xam ne ñooy jaamu dërëm ak dinaar mooy daa jaamu euro franc lañu da jaamu dalasi nañu ak li nga xamante ne nii mooy yeen loolu lañ nekk seeni jaam mooy fu alal ñi ne kese fa lañ newati ñoom jaamukatu yàlla yooyu li ngay gis ñuy jéem a sellal sellal yépp du dara gëmatuñ dara alal ji ne ci mooy te alal jooju sax gars yi ñu koy yaakaare léeg-léeg duñu ko moom muy politiciens yi alalu réew mi yooyu nga gis ne gaa yooyu mooy ne ñu mel noonu danañ ay jaamukatu yàlla lañ beneen kuréel baa ngi noonu nga xam ne lu ñoo tas réew yi mu des ñeneen mooy ñi nga xam ne nag ñooy <coughs> ñi yor ñi nga xamante ne mooy alal yi mooy ne am na beneen te ñooñu mooy ñan mu ne walla walladina yaknizuuna dhahaba wal fidda te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy rënk alal gi or xaalis bi mooy boroom alal yi wala yunfiqunaha fi sabilillah te duñu ko dépenser ci yoonu yàlla ñetti façon yaa ngoog ñii bu ñu baaxee ci société société ba baax na bu ñu bonee société ba bon na mooy ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yi bu dee ne dañoo yées dañoo bon société ba bon na bu dee ñoo boroom xam-xam yi axbaar yi dañoo bon ñi nga xam ne ñooy ubbaat yi di ruhbaan yi daal di bon boroom alal yi ñi nga xam nañooy ñooy les détenteurs de la bourse bon mooy ñooñ léppay bon léegi nag société bu ne rek xoole ko noonu yow bu fi nekk di sonal sa bopp mooy un une dans dans chaque société regarde-moi est-ce que ces trois là boo xoolee que ne les boroom xam-xam sont corrompus mooy gëmatuñ dara seen xalaal geeg xaraam gi du dara ku leen saxal ku bekk suukar ñu ñu ñu màcc te ne miig mooy ne boo xamee bés boo gisee ñooñu loolu xaw nga gis ñi nga xam ne ñooy jaamukatu yàlla yi nga gis leen ñoom it daanaka loolu dara di nekk fi rek di woote woo tasawuf lañ fiy newee ñee di woote woo dara mooy mbir yi ku nekk léegi woote woo kesa ñii naan ñun ñooy salafu saalih ñun ñooy les partisans des salaf te mbir yi yooyu yépp lu dul alal rek ak ak gis leen mag ja ak daraja kese tax ñu koy def ñooñu boo gisee beneen boobu réunir jàppal beneen bi mooy ñi boroom alal yi walla walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda yor alal yi nekk ci réew mi di ci def ci loo xamante ne nii jamais ñu génn zakat zakat sax bokkul ci li ñuy waxtaane kenn xamu ko gaa yu bari jàpp nañ ne buñ joxee àddiya seen affaire baax na alors que loolu mooy liñ doon wax sànk rek su euh, aaya xadiisu euh, qudsi bopp suñu boroom nee na sama jaam daal duwul jéem a jegeñ jegeñu ma lu gën li ma ko farataal waaw kon yow mbir yi li farata mooy farataay gi nga xam ne mooy zakat gi war ci sa alal ji boo ko joxewul boo joxewoon cinq milliards de àddiya sëriñ bi dina mat ci àddina yi mooy ne te te zakat war la mooy ne wallaahi mu ngi mel ni defoo dara defoo tus même bu dee ne sëriñ mi ngi ko jox dana leen antafil janna mooy demewul noonu parce que yow de toute façon defagoo tus tus nga deful même bu dee cinq milliards nga joxe te la nga waroon a génne zakat waroon a nekk un million yow nga joxe cinq milliards ma ne sa cinq milliards yi ça ne veut waa ji am mille cinq cent joxe azaka mille cinq cent moo la gën fokk te joxewul fifty nu àddiya même bu dee ne sëriñ bi mere na ko kooku moo gën fokk fa yàlla que yow mi nga xam ne dañ laa gërëm alors que yow li nekk farata ci yow di farata muy zakat joxe woo waaw kon moo tax gaa yooyu boo gisee boroom alal yi di fowe seen alal yor seen alal yi di ko caaxaane ñu leen di parrainer ay ñu leen di parrainer ay ay ay ndaje ay làmbak ay yu mel noonoog ay tànn biir ay gumbeeg ay gaa yu mel noonu wala mooy parrain wu doomu diw waaye waaye mariage am ba kon lii mu yàq fa alal nekk fa gaa yi di forêt nekk dëkk yu caaxaan yi dëkk xaram nit ñi ñëw góor ñi jigéen ñi jaxasoo borom alal yi nekk ci loolu nekk ci mbir yi yu xaraam yi noonu mu mel noonu mooy xamal ne dëkk boobu tas na <clears throat> léegi nag je laisse à chacun mu seet. est-ce que ñun suñu société sénégalaise noonu lañu mel wala déet chacun jugera léegi nag loolu mbir la mooy loolu mooy mbir mi léegi nag ñooñu buñ baaxee nag mooy société bu baax mooy boroom xam-xam yi bu dee ragal nañu yàlla boroom ñi xam ne ñooy ubaadi jaamukatu yàlla yi ragal nañu yàlla nga gis boroom xam-xam yi ragal nañu yàlla di joxe seen zakatu amwaalihim te ku joxe sa zakat nag nayatoo te rënkoo ku joxe zakaatam kooku kenn manu la wax ne yow da rënk waaw ku joxe zakat xaqul maali mooy zakat jeex na boo ko joxee te loolu bari wul yu ne vingt vingt <coughs> kii mille yu ne vingt cinq cent yu ne deux virgule cinq waaye wallahi loolu xam ngeen ne loolu bariwul contrairement xoolal rek impôt bi la état lay bi di teg xam ngeen ne moo gën a metti lool taxe d'habitation audiovisuelle taxe lu ne impôt ak yi nga xam ne taxe TVA yi xam nga ne looloo gën a tar fopp yaa koy joxe te kaasoo l'islam ne la joxeel lii sans yoo am bu matee ak ci wàllu alal joxeel ma ci deux virgule cinq wala million et vingt cinq nga ne loolu dafa bari wallahi yow xam nga ne sa ngëm des na de kon gaa yaa ngi ñii bu ñu baaxee al ahbar boroom xam-xam yi bu ñu baaxee ruhban yi di jaamukatu yàlla yi bu ñu baaxee ak borom alal yi bu ñu baaxee mais ñi ñoo yor réew yi mooy léppay dox mais bu ñu yéesee nag mooy réew ma tas na wal iyaadu billah